أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الغر الميامين wa man ihtada bihadyihi ila yawmi ddin amma ba'd fa yaqulu al-imam al-hujja abu zakariya shaykh al-islam yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi ash-shafi'i rahmatullahi alayhi fi kitabihi riyadu as-salihin min kalami sayyidi al-mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati wa azka at-taslim fi albaab alhaadi wattis'iin ba'da almi'a wa an ibni Mas'uud radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala man sarrahu an yalqa allaha ta'aala ghadan musliman falyuhaafiz alaa haa'ulaa'i as-salawaati haythu yunaadaa bihinna fa inna allaha shara'a li nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallama sunana al-huda wa innahunna min sunani al-huda walaw annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallifu fi baytihi lataraktum sunnata nabiyyikum walaw taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum walaqad ra'aytunaa wa maa yataxallafu anhaa illaa munaafiqun ma'luumu nifaaq walaqad kaana ar-rajulu yu'taa bihi yuhaadaa bayna ar-rajulayni hattaa yuqaama fi as-saff rawaahu muslimun rahimahullah wa fii riwaayatin lahu annahu qaala inna rasulalahi sallallahu alayhi wa sallam allamana sunanal hudaa as-salaata fil masjidil lazii yu'azzanu fiihi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah muy ñëw di ñu andil ba léegi ci suñu garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa annaa bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum di chapitre cent quatre-vingt-onze baabu fadli salaatil jamaa bunt bi wax ba léegi ci ngëneelu julli mbooloo ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis mille soixante-huit euh, muy junni ak juróom benn fukk ak juróom ñett mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaal walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fa yuhtatab ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñuy ñëwaat ci beneen hadis muy 1069 mu ne wa an ibni waaw ba léegi hadis <laughs> yi yëpp day jàppale en tout cas ci zahir bi nii ci kaw eh, waxuñu naan farata la waaye ñi ne du farata it ñoom ba léegi yii yëpp dañ ci am ay comme imaamu Nawawi wa <laughs> jumhur rahmatullah alayhi mu ne wa an ibni mu ngi jëlee. ba léegi xadis den di fii mais ci beneen saxaaba muy doomi Mas'ud di muy kan Abdallah laysa bi Utba du Utba Abdallah buñ ne Ibn Mas'ud waxoon nañ la ko joyal ko moom lañ ci jublu Abdallah mais pas Utba frère am bi radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na man sarrahu képp koo xam ne bëgg na képp koo xam ne bëgg na te gërëm na te dina kontaan an yalqa Allah ta'ala gadan muslima mu dajeeg boroomam ëllëg mooy kañ lay dajeeg moom bu ñu ko suulee <laughs> non moom foog nga jaar porte sans retour bi nga xam ne mooy al mawtu mooy dee waaw mooy nga faatu ba ñu denc la waaw képp koo xam ne bëgg na kontaan na buy dajeeg ëllëg yawmal qiyaamati wala bu ñu ko dugalee ci bàmmeelam mu dajeeg boroomam musliman nekk koo xam ne ku wommatu la ci ndigaluy boroomam te sori woon ay tereem nekk muslim dëgg jullit lu muy def mu ne fal yu xaafiz ay way na téye ta wattu ala haula as-salawat ci julli yii nii mooy julli juróom yi la ci jublu comme niñ koy gise ci taxrij bi insha allah na ko wattu di ko préserver di ko def fan haythu fa nga xam ne yunaada bihin na fañu leen di wootee mooy fa ngay dégge noddu gi noddu gi fi jëbe mooy ca jàkka ya <laughs> waaw ca jàkka ngay dégg nodd gi dee leen képp ku bëgg ëllëg boo faatoo dajeeg yàlla nekku biir jullit na nga sàmmonteeg julli yooyee di ko defe fañ koy nodde ngay fekke ju yooyee foo fële fa inna allaha ndax kat yàlla tabaraka wa taala sharaa yoonal na li nabiyikum dafa tëralal ñeen seen yonenta sallallahu alayhi wa mooy yooni njub yi sunna bi rek tekkiwul sunnaay euh, bu ma neexee def bu ma mooy bu ma defee am tiyaabu bu ma bàyyee du ma am bàkkaar waaw même bu dee ñenn ñi surtout ñi nga xam ne dañu naan euh, mbir mi day wane ne du farata euh, ñenn ñi naan lii day wane ne sunna la mais du loolu ah waaw loolu fii parce que ginnaa large mooy turuqal huda comme li al imam an-Nawawi toxale di ko jële ci ku mel ni al imam al Qadi Iyad rahmatullahi ala al-jamii waaw non Imaam An-Nawawi ci boppam ko mooy taraa'iqul hudaa was-sawaab mooy euh, nju euh, yooni njub ak li jub waaw yoonu gindeeku yi ak li jub suñu boroom da koo tëral rëddal ko xamal ko nawantaam bi sallallahu alayhi wa te mooy lépp diine rek wa innahunna te yëg ne julli ca mbooloo euh, julli juróom fa ñu koy nodde min sunanil huda dafa bokk ci yoonu njub yooyee waaw yoonu gindeeku yoo yële nga xam ne suñu boroom moo ko tëralal yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam walaw annakum te dëgg-dëgg bu doon ne yéen ñii sallaytum fii buyutikum da ngeen a nekk yéen ñépp àndandoo di jullee ci seen kër yi bàyyi jàkkee kamaa yu salli comme ni nga xam ne noonu lay jullee haalal mutaxallifu kii nga xam ne day wute fii bayti yi bàyyi dem jàkka ja nekk ci këram kooku mooy al <laughs> <laughs> waaw ki nga xam ne moom moom moom moom moom moom moom daanaka jàkka ja à ah, ah, ah, accident la ko moo ko fa yóbbu sinon këram kese mu ne bés bu ngeen defoon comme waajooj yee nga xam ne moom moom jullee tout le temps këram waaw haadal mutaxallifu kii wute jàkka ja dama fa nekk këram bi bi jullee la taraktum bu boobaa konoonte kon di ngeen bàyyi sunnata nabiyikum li nga xam ne mooy sunna seen doxalin tëralinu yonent alayhi salaatu wassalaam walaw taraktum ta bu ngeen bàyyi woon sunnata nabiyikum sunnaa yonent bi alayhi salaam mooy jaar jaaram aw yoonam tey bu ngeen ko bàyyee de la dalaltum waat naa ne di ngeen sànku wala kat dëgg-dëgg ra'aytunaa gis nañ suñu bopp ñun saxaaba yi waaw radiyallahu anhu wala yataxallafu anha kene julli kenn du ci wuute di ko ñëw di ko fekke ña ko dul ñay absenté daal duñu leen fa gis lu dul façon ni bu mel illaa lu dul munaafiqun ab naafiq ma'lumun an-nifaq koo xam ne ak naafiqam daa leer mu ne wala qad dëgg-dëgg kaana rajulu nekkoon na nit ki nekkoon na yu bihi doon nga gis benn saxaaba kenn ci ñun ñu koy indi te dafa feebar yuhaada bayna rajulayn ni ñu jàppoo ko waaw mooy mu nekk diggante ñaari nit ma mu jàpp seen mbagg wala ñooñ jàpp ay mbaggam di ko di ko di ko diri di di ko di dox ak moom ndànk-ndànk yuwaada bayna rajulayni hatta di doxe noonu jóge këram ba ni muy agsee taxaw fi saf ci sàppee julli yi waaw ndeem ki feeral ba nga xam ne manula dox moom kese dañ koy jàppoo kooku ci ñun danoon ñëw kon lan ngay xalaat ci ñi nga xam ne dara daw leen comme hadal mutaxallif fii bay bay <laughs> waa ji toog këram moom di julli foofu sultaan mu ne rawaahu hadis bi soloo na ko muslimun al muslim abul husayn rahmatullah alayhi mu ne wa fii riwayatin la am na beneen nu mu ko soloowe ndax imam muslim ñaari façon la ko indi dalee dajale mu ne boo xam ne ñeel na ko annahu qaala mu ne sayyidna ibn mas'ud nee na radiyallahu anhu inna rasulallahi dëgg-dëgg ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam allamana sunan al huda daf ñoo xamal yooni njub yi waaw daf ñoo xamal les voies de la guidance allah la ñu xamal waaw ah as mel ni mooy lan deux points leeral lool mu mooy as-salaata julli fil masjidi ci jàkka alladi ba nga xam ne yu azzanu fiihi fa la nodde woote fa julli loolu mooy sunan al ah, bokk na ci mooy min waaw comme ni ko leeral la fee léegi kon nee na rawaahu muslim kon nii doon kon laaj mu njëkk bi mooy est-ce que ko solo ñu ne la déedéet sëriñam solo na ko al imaam Ahmad solo woon na ko lu jiitu na ko noon mbokku taalibeem daal Abu Daawuda ak an al imaam Ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu imaamu Tirmidi moo al Tirmidi Ah, qad tafarrada bihi muslim muslim da cee wéete ci imaamul Buxaari wa ashaabu sunan ñett ñi ñëw imaam at-Tirmidhi moo ñëw rahmatullahi ala al-jamii al-imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mu ngi ko ndiki kitaabul masaajidi wa mawaadi'i as-salaa buntu bi shuraax yi def baabu salaatil jamaa'a min sunanil hudaa eh, da leen a dajale te buntu wax shuraax yi def ñaari hadiis yi kese ñoo fa nekk.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 Muhammad ibn Bishr ibn al-Farafisa ibn al-Mukhtar Abu Abdillah al-Abdi al-Kufi rahimahullah génn àddina la 203 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Zakariya ibn Abi Zaida mu nekk ñu nettal mooy Zakariya ibn Abi Zaida di Zakariya ibn Abi Zaida Khalid ibn Maymun ibn Fayruz Abu Yahya al-Hamadani ñi ne mawlaahum al-Waadi'i al-Kuufi juge la woon al-qaadi rahimahullah moom tamit dañu wuute ci kañ la génn àddina am nañu ne la 147 ñi ne 148 ñi ne 149 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abdul Malik ibn Umayr mu ne ki ñu nettal mooy Abdul Malik ibn Umayr de Abdul Malik ibn Umayr ibn Suwayd ibn Jaariya alqurashiyu abu amr ñi ne abu umar allaxmi alkuufi rahmatullahi kanta moom mi euh, moom euh, mu ngi gane àddina la 33 mooy ci xilaafa saydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan génn àddina la 136 gis nga moom dafa ku gudd fan la woon <laughs> waaw <laughs> hein mooy 33 ba 136 mooy am na 103 ans la dund waaw ah <laughs> Abdul Malik ibn Umayr téeméeri at ak ñett la dund Allahu akbar qad barakallahu fi umrihi <laughs> wa rahimahullah an Abil Ahwas moo jëlee ci Abul Ahwas di Awf ibn Malik ibn Nadla Abul Ahwas al-Ashja'i rahimahullah al-Kufi moom nag mu ngi génn àddina l'an quatre-vingt diggante quatre-vingt ak quatre-vingt-dix jamono ja nga xam ne fala al-Hajjaj ne woon al-Hajjaj bul faat ne woon na Kufa waaye woon Hajjaaj ibn Yuusuf men saway annahu qaala qaala Abdullah mu ne Abdullah nee na muy Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdirrahman al-Hudhali al-Kufi rahmatullahi alayhi moom ci xilaafa tamit Seydina Usmaan kee ci la xilaafa Seydina Usmaan la gane àddina mooy année boobu mu gane àddina am na ñu ne ci la génn àddina mooy la 33 am ñu ne non la 32 te loolu amaana mooy li gën a dëgër que ne la 32 ki la génne àddina te mu ngi génne àddina euh, euh, euh, Medina waaw ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam loolu mooy li gën a dëgër voilà que Medina la génn àddina moom Seydina waaw am na ñu naan Kuufa mais mooy Medina la génn àddina waaw waaw woon mu ngi noonu. léegi moom mu ne laqad ra'aytunaa wa maa yataxallafu an as-salaati illaa munaafiqun qad ulima nifaaquhu aw maridun bii mooy bi mu ne wa fii riwaaya <laughs> mu ne laqad ra'aytunaa ñun gisoon nañ suñu bopp ñun saxaaba yi wa maa yataxallafu an as-salaati du wuute dem di ji ci mbooloo yi illaa munaafiqun ca jàkka ja lu dul am naafiq boo xam ne qad ulima xamees nañu bu baax nifaaqu ak naafiqam daa leer ba amul les ci jeex. aw wala boog maridun koo xam dafa feebar mooy ko am la la bëgg wax in kaanal maridu te malgré loolu sax léeg-léeg nga gis kenn ku feebar la yam si muy dox bayna rajulayni diggante ñaari nit yu ko jàppoo hatta yatiya ba ni muy dikkee as dikk dikkal julli ji mooy ci biir jàkk ji wa qaala moo Abdallah ibn Mas'ud tekki radiyallahu anhu inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam allamana sunanal huda mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wa nañu tëraliin dox yu njub yi wa inna min sunanil huda as-salaa fil masjid alladhi yu'adhanu fii mooy te bokk na ci loolu mooy julli ci sunanul huda ay julli ca jàkk ja nga xam ne fa lañ ko nodde da xam nga loolu la wax wa fii riwaayatin lahu qaala inna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam allamanaa sunanal huda as-salaata fi al masjid alladhi yu'adhanu fii kon mu ngi nii lii mooy bi imam muslim bii la njëkk indi moom la imaamu Nawawi def boo fi riwaay kanta li mu indi mu gën a gudd nag moom la ci teg mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba ba léegi ci même buntu ba al imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne haddathana nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi al-Absiyu nga xam ne mu ngi génn àddina la deux cent trente-quatre ñi ne la deux cent trente-cinq rahmatullahi alayhi gis nañ ko sànk ci càllale bi qaala mu ne haddathana mu ne nettal nañu al-Fadl ibn Dukayn muy Abu Nu'aym <laughs> moom nii ta sëriñu imam al-Bukhari direct la ak ñoom al-imaamu Ahmad rahmatullahi alayhim muy al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi rahimahullah gane àddina la cent trente am nañu ne la cent vingt neuf waaye génn àddina la deux cent dix huit am ñu ne loon da deux cent dix neuf rahmatullahi alayhi hmm? moo al-Fadl ibn Dukayn Abu Nu'aym an Abil Umays mu jëlee ku ñu naan Abul Umays ibn Utba ibn Abdillah ibn Utba ibn Abdillah ibn Mas'ud al-Hudhali Abu Umays al-Mas'udi al-Kufi rahmatullahi alayhi annahu qaala moom Abu Umays an Ali ibn al-Aqmari moo jëlee ci ku ñu naan Ali ibn al-Aqmar ibn Amr ibn al-Harith ibn Rabi'a ibn Abdillah ibn Wada'a al-Hamadani al-Wadi'i al-Kufi rahmatullahi alayhi moom mi an Abi al-Ahwas mu jëlee ci Abu al-Ahwas man gisoon ci càllale bale annahu qaala moom mu ne an Abdillah hmm? mu jëlee ci Abdallah da ngay xam ne bu ñu jooyalee ci biir saxaaba yi Abdallah mooy Ibn Mas'ud la ci bu dee ñoom ñëpp waaye bu dee waa Kuufa waa kii nu mu waa Medina ak waa Irak bu nee waa waa waa Sham mu Abdallah ibn Amr bu dee waa Taif ak ñooñu bu dee waa Medina Abdallah ibn Umar bu dee waa Misr ak waa Sham Abdallah ibn Amr ibn al bu dee waa Makka fële ci mujj gi. mooy Abdallah ibn Zubayr ma xam ne woon xalifa mooy al-abaadil al-arba'a kii nag moo leen gën a màgg bokk ci woon eh, mooy Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu annahu qaala man sarrahu an yalqa Allaha ghadan hmm, musliman falyuhaafiz ala haa'ulaa'i as-salawaat haythu yunaada bihin inna allaha shara'a li nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda walaw annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutahallifu fi baytihi la taraktum sunnata nabiyyikum walaw taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum wa ma min rajulin yatatahharu voilà gis nga fii ni mu kooki mooy <laughs> oh, la dalaltum mu teg ci lii la ci teg xam nga bu dee ci raat bi la dalaltum bi après la leen di la tarak sunnatu nabi la dalaltum wa laqad ra'aytuna wa yatakhallafuna illa munafiqun ma'lumun nifaq fii nag dane xoolal mu ne eh, walaw annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallifu fi bayti la taraktum sunnata nabiyikum walaw taraktum sunnata nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam la dalaltum wa ma min rajulin mu ne amul mu indi mooy hadith yi ñu di wax gëneelu dem ci jàkkaat xaar julli wa ma min rajulin te benn waaye yatataharu boo xam ne day laablu ba ba fa yuhsinu mu rafetal wax tahuura mooy njàppam wala sangoom wala laabam gi tax mu war a mën a dugg ci julli thumma ya'midu ila masjidi masjidin min hadhihi al masajid ginnaaw gi mu jublu dem ci benn ki jàkka yi nga xamante ne moom la ñuy jullee illaa lu dul ne kataballahu lahu borom bi dina ko bindal tiyaaba bi kulli xatwatin ci jeego bu nekk bi yaxtuha boo xam ne dina ko jeego xasana iiw wa yarfa'uha wa yarfa'uhu biha daraja mu yëkkatil ko ci la ay darajat wa yaxuttu anhu biha sayyi'ata dina ko ci mabbal daaneel effacer li nga xam ne mooy ñaaw tiif wala qad te dëgg dëgg raaytu naa gis nañ suñu bopp kon gis nga imaamu Nawawi am na loo xam da koo sotti ci xadiis bi <laughs> waaw mooy diggante wa ma min rajulin yatatahharu ba wa wa yaxuttu anhu biha sayyi'a indiwu ko amaana imaam dane bon loolu gisoon nañ ko mooy côté bii di wax na képp koo xam ne dafa laab lu këram dem rafetal jotal euh, jàppam matal ko ba pare mu daal dem ci jàkka ji amul benn jéego bu muy jéego loolu ne nañ ko ci dindal tiyaaba wàccil ko ci ay dindil ko ci ay ñaawteef kon léegi nag loolu la dindi après mu de walaqad ra'aytuna léegi mu indi fii wa ma yataxallafu anha illa munafiqun ma'lumun an-nifaq ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajul yuta bihi yuhada bayna rajulayn hatta yuqama fi as-saf léegi xoolal imam Abu Dawud rahimahullah Allahu waaw moom ni nga xam ne noonu la ko soloowe al imaamu Abu Daawud Sulaymaan ibn Ash'as as-Sijistaani rahmatullahi alayhi moom dana haddathanaa Haaruun ibn Abbaad al-Azdi imaamu Nawawi waxul ne Abu Daawud mais dafa am lenn lu mu indi <laughs> mu ne haddathanaa mu ngi ko ni kitaabu fi tashdiid fi jamaa waaw buntu julli téereb julli buntu bi wax ci ci bàyyi julli ci mbooloo yi mu ne haddathana Harun ibn Abbad al-Azdi mu ne ki ñu nettali mooy Harun ibn Abbad al-Azdi Abu Musa al-Missisi al-Antaki rahmatullahi alayhi génn àddina moom mu ngi génn àddina entre l'an deux cent trente ak deux cent quarante rahmatullahi alayhi qala haddathana al-Waki' mu ne ki ñu nettali mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ar-Wasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al a'waru gane àddina am moom na dañu wute cent vingt sept ñii ne cent vingt huit ñii ne vingt neuf génn àddina l'an cent quatre vingt seize am nañu wax loolu am ñu ne cent quatre vingt dix sept am ñu ne quatre vingt dix rahmatullahi alayhi moom waki anil Mas'udi muy Abdurrahman ibn Abdillah ibn Utba ibn Abdillah ibn Mas'ud al-Kufi al-Hudhali rahmatullahi alayhi agi moom an Ali ibn al-Aqmar gis nañ ko ana bi la wax gis nañ ko daan an eh, leen ci julli yi nga xam ne ñooy juróom kon ñu xam ne juróomi julli yi la haythu yunaadaa bihinna fa ñu dee leen wattu di ko fa jullee fa innahunna ndax dem di ko fa jullee foofee de ah juróomi julli yooyee min sunanil hudaa ci tëralin njoo yoonu njubi de sunanil hudaa de. wa inna allaha te borom bi shara tëralal na te yoonala li nabiyihi ñeel yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam sunanal huda dañuy wax sunan di wax sanan mooy yoon jaar jaar ak mbaax li nga xamante ne mooy doxalin ak tëralin ak li nga xam ne looloo doon euh, doxalinam alhuda yu njub yi wala qad dëgg-dëgg ra'aytuna doon gisoon nañ suñu bopp wa ma yataxallafu anha illa munafiqun bayyinun nifaq xawa bee <laughs> dane munafiq boo xamante ne ma'lumun nifaq moom <laughs> fii mu ne bayyinun nifaq moom koo xam ne ak naafiqam dafa leer amul lees ci lam laa nee laa wax waaw <laughs> wala qad ra'aytuna te doon nañ gis suñu bopp ñun sahaaba yi radiyallahu anhu wa inna ar-rajula la yuhada ñu koy jàpp di ko indi bayna ar-rajulayn diggante ñaari hatta yuqaama ba ni muy koy taxawal bi muy taxawe fi saf wa ma minkum min ahadin illa wa lahu masjid xoolal fii tamit leneen wax nañu salaatul xams fële fii mu ñu ne te seetu naa yéen amul kenn ci illa wa lahu masjidun fii bayte lu dul ne am na foo xam ne moom lay jullee ci këram jàppe ko daal comme si waaw seetlu naa man Abdallah te xoolal yow Abdallah ibn Mas'ud wax la jamonoy Seydina Usman la génn àddina <laughs> ya la 32 ci li a dëgër mu ne man seetlu naa nga xam ne mooy alxilaafatu rashida la jamonoy alxulafaa'u rashidun ñu ngi woon ci ñetteelu xalifa Seydina Usman ibn Affan alayhi rahmaan mu ne man seetlu naa yéen ñam waxal te ne daal ku ci wa ma minkum min ahadin illaa wa lahu masjidun fii bayti am na daal benn loo xamante ne dañ naan ab jullikaay foofu mooy masjid bi du jàkk boo xam ne dañ ne jàkka la bu nekk ci biir kër gi mais mooy fu mu jàppe julli moo tax boroom euh, awnul ma'bud ne non masjidun fii bayti yi boobu nag tekkiwul masjid goo xam ne euh, non mooy mawdi'u salaati yi fii mawdi'u salaatin fii foo xam ne da koo jàppe julli moo xam mu jàppe bon pentre de mu def ko loo xam ne moom daal bu julli jotee foofu lay dugg mais du jàkka voilà waaw te loolu wuute nag li yonent bay saa saam dafa loon Seydina Itbaan ibn Maalik bi mu ne ko damaa ñu bëgg nga jullil ma fenn ma def ko jàkk attaxiduha masjida loolu daa wax lu leer waaw kii moom mooy fu nekk laa da nga am sa kër foo xam ne yow da koo jàppe di ko julli noonu mu jeex waaw léegi nag bàyyi jàkka ji te Seydina Itbaan dane woon moom jamono ji nga xam ne taw yi day foor lool ba xur wi fees dell ak ndox moom du mën a dem ci jàkka voilà léegi yeneen saa doon defal ko bu boobaa moom bu man la dem tey julli fii mais gars yi ñun mu ne ñii ne yéen nag seetlu naa ne yéen daal kenn ku nekk daal jàpp na ëpp ci këram foo xam ne daal nee moom fa lay jullee daal mu def ko mel ni jàkkaam <laughs> walaw sallaytum te gis nga bu doon ne julli ngeen fii buyuutikum seen kër yi wataraktum ngeen bàyyi ku nekk def lool waaw ku nekk doyloo sa kër wataraktum ngeen bàyyi masaajidakum seen jàkka yii ci koñ yi bu boobaa taraktum na leen leer ne konoon te kon di ngeen bàyyi bi nabiyikum seen doxalin seen tëralinu li nga xam ne mooy mbaax di sunnaay seen yonent sallallahu alayhi wasallam te walaw taraktum te bu ngeen bàyyee sunnata nabiyikum sunnaay seen yonent doxalinam tëralinam li ko yàlla gërëmaloon mu ne ci bu ngeen ko délaissé ba ko ku nekk ba ko di jaay ne moom moom moom daal neneen la koy defee nu mu ko gisee ak nu mu ko neexee mooy ci këram ñoom ñépp la mu waat naa ne ci loolu mooy jëf jooj dina leen yóbbu ci weddi yàlla nan lay demee mooy par ndànk-ndànk waaw ndax li yeneen saa salaam tëralinam doxalinam boo commencé di ci bañ dara iblis noonu la lay def du ñëw ne la baal lépp parce que xam na ne dangay ngay baax da ngay bañ par ndànk-ndànk lay roccee di taxu sëngëm yàlla wam jeex tàkk waaw commencé ko ci yooyu non grawul ko non lii nee na yeneen saa ko doon def non kon du farata ah. waaw yow léegi nga mu nekk ab anti sunna boo xam ne lépp lu yoneen saa saam def yow yaa ngi ko teg rek est ce que farata am kii loolu ngay dem ba yow léegi farata yi sax dina am fooy tollu lim ngay ba après nga ne boo affaire bi sax lan noo ci nekk bon là c'était man kii tradition la rek ah. sama bàyyi laa fekkoon rek mu ci nekk ñëw nañ ma yar mais man yi gëmatuma quoi parce que àddina bi day dox bon te affaire farfelu yi ñu lay wax ci diine bon yooyu amul quoi <laughs> àddina bi daal fii la ko dundul la ngay dee sawaay ñun ñëppay dee bànneexu ji fii la waaw bu ñu demee ci bàmmeel yi li ñuy wax boo ubbee bàmmeel yi doo fa gis dara gaa di wax nii ah, léegi nga nga nekk yi fi fini fini fini fini waaw <laughs> waaw waaw di bàyyi ural comme li imam al-Xattaabi wax shay'an fa shay'an hatta taxruju min al-milla waaw mooy lenn par genn ngeen di ba ba li nga xamante ne ci ngeen di génne complètement nag ki diine islam <laughs> waaw wallahi billah kon gis nga kon euh, riwaay al imaamu Abu Daawud bii dafa am solo moo taxoon <laughs> ñu ne woon nañ ko ci boole gis léegi ginnaaw bi ñu gisee lii nga xam ne moom la ñuy woowe li nga xam ne mooy taxrib bi léegi ana lëkkaaleem bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi ñu ne day day wane kon gëneelu julli ci mbooloo waaw muy sunanal hudaa waaw lañu yonent bay saat saam moom la ko boroomam tërëmal li borom bi gërëmloo yonentam ana kan moo ñëw ci gannaaw nekk ci lislaam ne yonent bi alayhi salaam la bëgg yàlla la bëgg azza wa te li mu na li mu gërëmal yonentam teg ko ci def dundam di loolu yow loolu neexu la wala da koy wuti ah kon loolu mooy wane ngëneel kullu ngëneel moo ngi ci li nga xam ne yàlla moom la gërëm loolu yonentam te li mu gërëmloo yonentam teg kon ko ci moo doon shara'a li nabiyikum sunanal huda huda wa innahunna min sunanil huda muy lan an falyuhaafid ala haa'ulaa'i salawaati haysu yunaadaa bihin mooy ndax yeneen saa salaam fu mu julli woon këram daa feebar waaw <laughs> comme ba mu waree fas wa daal di daanu waaw nga xam ne mënatul woon a julli di taxaw da doon toog waaw julli këram ak yu mel noonu ak bu feebar bi mu génne àddina nga xam ne euh, léeg-léeg da doon kii di daanu bi muy jóg di daanu di jóg di ndax ñu asalla naas ñu ne ah jullee guñ daw la ñuy xaar muy daanu di daanu di daanu ba ni nga xam ne mu gi euh, mu ne euh, muru Aba Bakrin fal yusalli bin naas digal leen ko Abu Bakar mu julli nit ñi mooy tout ci jàkka ji la doon jullee bu dul jàkkaam ji nekk foofu mu ngi Quba jiite leen wala mu dem beneen quartier jiite leen waaw. wala mu nekk ci tukki te bu nekkee ci tukki mbooloo lay jiite moo leen di jiite même bu dee daa am ci lu nekkoon dem faji saajooy ah, doomu aadama bu ñuy fekk leen ñuy julli mu dugg ci biir mbooloo mi du ne maay yeneen saa salaam ma berfee ñii kenn waruma cee jiite man dépassé naa yii yëpp non ba ko Seydina Abdurrahman ibn Awf di di jiite c'était comme ça waaw kon loolu mooy sunnaam kan moo la fi ma wax ne yeneen saa salaam da doon toog ñàkk bi ñuy nodd muy julli këram waaw man nag yéemu naa ci réew moo xam ne dañuy tagg nit ak mbaax ak sellete jàpp ne mooy boroom jamono di ko wax waaw ba pare ba ñu nee day julli àjjuma ci jumaa ji te jumaa ji kat en face këram la nekk événement la woon mel ni événement gaa yi di ko wax ci rajo yi am ñu bari ñu naan ñoom kon tey jumaa joojee lañuy dem di julli loolu ñaaw na te loolu am na lu muy wane mooy kon kii di julli ci jàkka ci parce que quand koo xam ne sa dem jàkka dafa nekk événement ba tax sa taalibe yi ñen say taalibe lañ sori na bés boobu comme que fay jullee dañuy ñëw loolu doyoon na xaste bu doon xam nañu waaw waroon nañu am kersa sax di ko wax waaw talmiix bu ñaaw la li ñuy julli moom lu ñaaw la mooy ci lu dem ci jàkka yi te jàkka ji buntu këram la bu ñuy nodd mu ngi mel ni biir salon am ñuy nodde waaw ñu ne tey sëriñ bi lay dem ci jàkka ji wala ajjuma ji ci jumaa ji lay jullee mu nekk événement non loolu moom man moom bu ma ko déggalul sama nopp damay jàpp ne loolu amul mais nag borom bi def na ma dégg ko ba ma nee senegal walla iyaadu billah waaw loolu muy lu garaaw loo xamante ne nii gaa yi jàpp ne daloore la yaa subhaanallah ku nit ku baax kay boo koy seet jàkka ja nga war a toog xanaa mais koo xam ne dem jàkkaam événement la bu ngeen nee ku baax la yéen a koy jiiñ ndax lii Ibnu Mas'ud wax radiyallahu moo tax gis nga barem boobu saxaaba yi xam nga pompe daa gën yomb waaw toog naan sa lekk sa sa sa añ bu neex lii ci ay tëll yu mag yuñ la tegal ci boolu bi fiiriiral la ay ay ay ay ganaar waaw wala ay ay ay ay ay saafal lay garant fiiriiral la ay jën wala tegal la ay jën yu mag yi nga lekk ceebu jën bu bu fattata rek waaw naan sa boisson géef toog naan alhamdulillah sant sëriñ diw waaw ba pare naan ñun ñoo fi gën wala diwoo fi gën daa gën a yomb rek waaye barem bii mooy balance bii bu ñu ko tegoon léegi dangay yow daanaka doo xaw a gis ku baax am na nag waaw man de am na ñoo xam ne man naa leen a seere yoneen saa salaam nee na bu ngeen gisee nit ki du gisoon nañ ko taaye <laughs> ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman man de wallahi am na gaa yoo xam ne moom man moom man naa leen a seedeel ngëm yàlla teg ko ci hadis boobu waaw waaw bu ngeen gisee ki mu bari lu muy dem jàkka muy hadis mille soixante bi baabu fadlil mashi ila al masajid waaw hadith sayna Abu Sa'id idha ra'aytumu ar-rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman ndax borom bi nee na innama ya'muru masajida allahi man amana billahi wal yawmil akhir waaw ndax kat borom bi nee na ñiy dundal jàkkaay yàlla yi ci di fa dem di fa taxawal shara'i'ud din julli yi comme li Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wax koo kenn du ko def di ci dëkk lu dul koo xam ne dafa gëm yàlla ak yow ba bésu pénc ba xam na ne lii muy def deenu waaw te dina dajeeg boroom bi ko def loolu dina dajeeg moom ëllëg waaw waaw kooku gëm na loolu wallahi man de am na ñoo xam ne fii ci Villeurbanne ak yooyu ñooñu moom mën naa leen koo seedeel gaa yi yow sama classe yi nga xam ne daanaka waaye yow ñun moom dañu ci référence mais gaa yi gaa yooyu yow jàkka ji loo fa gëj gëj gëj saa ñëwee fekk leen te tout temps noonu la tout temps noonu la après nag euh, euh, ñu bëgg maa gëmloo parce que man gis suis un sénégalais parce que je ma je je euh, damay woote woone diw mooy sama sëriñ léegi ñun ñoo gën gaay yi nga xam ne li ñu leen saa salaam ne woon ñoo ci nekk ñun nag ñu nekk fii caaxaan di wuruj di wut ak utilim xaalis mu bon lépp lu yàlla xaraamal ñu nekki lu muy digle ñun ñoo ko gën a daw. waaw ba pare bëgg nag euh, ci kaw noonu ñu ne ma diw mais yaa yaa gëm gaa yii parce que voilà ñoom cliché def leen ay cliché voilà ñoom ñooy ñoom diw ñoom ixwaan diw ñoom nangam voilà ñoom moom baaxuñu te ñooñu ñoo dundal jàkk yi yow dëkk bi nga nekk bu doon yow kese jàkka du fa am bu doon yow kese jàkka dafa jot am dañ koy tëj parce que kenn du fi ñëw léegi ni koy dundal ñaanaloo leen tey ñaan yàlla mu boole leen comme mu def yow mu boole la ci ñoom. ngay des sa yitte yépp doo toog ci ñaan kese ci ku daa daa wax dangay ngay ñaan tey dox ci li tax yàlla defal la lool ngay fexe bi def ni ñoom defoo ko nga ñëw di leen dénigrer waroon nga am kersa yow waaw bokk arab yi ni saay saay <laughs> ni ñu mënee dem jàkka waaye saay saay ñoo ko gën a def doo bàyyi wax lu am waxoo dëgg wallahi moo lay wax suñu bokk arab yi duñu sa moroom duñu sa moroom bi ka nga yaakaar yow parce que ka ngay yaakaar bu dund fii kenn du ko gis yàkka fa mu dëkk kenn du dem yàkka du dem mukk tey moom la Ibn Mas'ud wax ni waaw ne sunanul huda mooy lool wayu walaw taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum te mu ngeen bàyyi woon tëralin yooyu saa salaam muy loolu yow bu ñëpp defoon ni sëriñ boobu ngay wax ñun ñëppay sànk ndax dañuy rey loo xamante ne mooy taxawal euh, euh, mbooloo ci jàkka yi day dee charia sha'ir boobu day dee moo tax ci jataay bii ñu génn xam nga am na ci wala xam-xam yu doon wax ne loolu moom bés bu ku ko bàyyi ci dëkk boo xam ne dañoo ànd bàyyi lool loolu jar nañu takk xare imaam yi takk xare dem xarek ñoom am ñeneen ñu ne bon loolu sunna kese na ah surtout ci Shafi'i yi voilà yow bu dee toll na foofu ba waroon xam-xam yi di wax lool yow ka ngay référé woo moom bu ñëpp defoon di moom bu doon réewum nekk. ñun dox sàngam ñu bañ koo def xalifa ba ca réewum jullit ma lay takk armée dem xeex ak ñun loo xam ne yow ki ngay wax buñ defoon ni moom noonu lay mel te bu boobaa ñu sànk ba pare ñuy jéem a defaan suñu bopp di xeex ak ñoo xam ne ñoo ñëw ngir teg ñu ci ci yoon waaw di wane ne ñun li ñu nekk baax na walla yaazu billah moo tax barem bi yooyu daa gën a yomb naan sa koka atoog naan ñoo fi gën nangam ak nangam boroom jamono ban boroom jamono boroom jamono joo xam ne kenn du ko gis jàkk lu dul incident dem dem jàkkaam daa nekk événement kooku kay du boroom fa mu nekk sax waaye boroom këram sax doonu ko wallahi ci côté yàlla dégg noonu ko nga naan boroom jamono daa waxi pompe daa gën a yomb nañ bàyyi caaxaan yi laa wax <laughs> saaba lii ñuy wax te kenn amul woon kenn wa ma yataxallafu anha illa munafiqun ma'lumun an-nifaq <laughs> koo xam ne doonu loon ñëw ci julli mbooloo yi lu dul dañ koo xamoon ne kii naafiq la bu ñu xam naafiq la lii nag gis nga xadiis bi day gën a dëgëral wax bi imaamu Nawawi doon wax ci jotaay bii ñu génn ne ma ne euh, euh, yoreen saa salam ñooñu bëggoon a dem taali seen kër ñooñ naafiq yi la dafa leer nañ ci xadiis yeneen yi naan laysa amul benn julli bu gën a diis ci naafiq yi lu dul julli fajar ak isha isha loolu dafa leer naafiq la waxoon nañ li imaam al-Hasan Hajar doon wax naan noonu man naafiqu euh, euh, euh, bakkaar laa ko teg waaye loolu noonu gënu la dëgër li imaamul muna an-Nawawi rahmatullahi alayhi wax insha allahu taala wal ilmu indallah loolu mooy li dëgër mooy naafiq pur te lii Ibn Mas'ud wax moo koy leeral kene doonu woon gis mu bàyyi ñëw ci jàkka yi di ko fa jullee lurul koo xam ne bayyinu nifaaq naafiq boo xam nag nifaaqam dafa leer nañ ci riwaay imaam Abu Daawud waaw illaa munaafiqun bayyinu nifaaq ci riwaay imaam Muslim bi waaw illaa munaafiqun ma'luumu nifaaq lu dul naafiq boo xam nag naafiqam dañ koo nañ amul leen ci lamlaamee ko lu ñuy jé lamlaamee saway loolu dañ ciy xam ne loolu naafiq pur la. bokkul ak yi lenn al imaam ibn euh, borom awnul ma'bud mu ngi euh, nettali ci kenn ci borom xam-xam yi naan non fii nag naafiq bi muy wax nii mooy bokkul ak kéefër bi nga xam ne naafiq bi nga xam ne day nëbbu ak kéefër di wane l'islam waaw. waaw mais loolu dafa dëgëru lii dafa leer naññ waaw waaw parce que mooy liñ doon wax rek mooy euh, du ko ma ne kii mooy naafiq gi ñu xam la. mooy naafiq bu leer nañ li mu wax day daa leer lii ban ban ban commentaire la laaj <laughs> lu dul naafiq bu leer nañ kon moo tax ma ne la gis nga barem bii bu ñu ko tegoon ci suñu doomi jamono ak jamono yu ñu jiitu ah. wallahi daanaka gis nga ñi duut baaraam ñooñu dañ leen di jàpp ay naafiq mooy ñun ñi ñu jàpp ne ñoo bi gën a kawe buñ dëndoon ak saxaaba ay naafiq leen di jàppe wal iyaadu billah kon nga gis ne ñun dañuy font quoi waaw toog ci sa rajo sa tuut ginnaaw YouTube wala sa néeg di kii au Canada au Paris wala à Lyon wala Sénégal wala daal Louga yu di wax say waxi caaxaan ah di dal ci saaba yi daa gën a yomb de parce que ñun suñu réew yi amul ku di meral ñu néew lañu xalilun maaxum waaw nga ne moom boo demee <laughs> as-Saoudiya moom boo ko fay wax ñuy dog sa baat <laughs> ñaawe fa teggin benn saxaaba nga fi <laughs> non yow moom xaw ma kan yow moom bee boo sa waa kër moom ñu ñu ñu ñu jundee la jullit jullit jullit jullit néew waaw ah, parce que loolu mooy réew mu jaar yoon waaw dafa am ñoo xamante ne nii képp ku leen wax lu ñaaw jar na yow yaa nekk ci lu ñaaw waaw comme waxoon ne képp ku leen ŋaññ ñoom saxaaba yi wax ci ñoom ñaaw yow yaa ci yoon yow yaa nekk ci lu ñaaw waaw loolu mooy dëgg. waaye ñun nag ya pasa waaw taqdimu di jahlin wa taxiirul alim waaw koo xam ne ab réeraakoon la xamul dara yow xam nga ne da ngay ne da ngaa jokk ci moom xamalu la dara ci diine te yaa gën a xam ne lu bari xamu ko liñ ko fi yàggee wax baax na buñ ko naree laaj laaju diine ci mbooloo mi nga ne eh, non non non daa daa daa jàpp alors que fii la nekkoon ñuy wax ci lu nekk waaw. mu amoon jot bi ñu waxee waxu euh, masala diine ngeen ne daa jàpp kañ la jàpp lu ko jàpp lu mooy da xam ne xamul dara te na ko tey ngeen jiital kooku ki xam ngeen féeta la ko gannaaw relé ko ko au calendrier loolu lu caaxaan looloo am axiru zaman loolu la Bamba wax radiyallahu anhu wax na dëgg looloo waxatin dëgg looloo xew waaw <laughs> taqdimu bi maalin wa taxiirul alim ku am alal akub sant akub dudd ñu teg la ca kaw ñi xam dara ñu teg leen fële ndax loolu da leen a ñorul li leen ñor mooy affaire folklore alladina ittakhadhu diinahum lahibaw lahwa wa la'iba yal nañu ci yàlla muccal ñi nga xam dañu jàppe seen diine am pox waaw akum mbóosóor lépp di folklore xatta biru diine sax buñ koy def dañ ciy dugal folklore ba lépp yàqu waaw dañuy jël mbiru diine dugal ci folklore ba mbir mi daanaka dootul diine dara waaw parce que jaaruñ ci sunnaay yonent bi alayhi salaam ak ni mu ko doon defee waaw <laughs> kon barem bi daa leer de <laughs> moo daa <laughs> waaw moo daa du Anas ne yéen de yéen a ngi def ay jëf yoo xam ne nekkoon nañ jamono yonent saa ci ñun dañ koo jàppoon kabaa'ir jàpp gis nañ ko ci riyaat innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu 'indakum 'ala ash-sha'r kunna na'udduha fi zamanin rasulillahi sallallahu alayhi wasallam aw an-nabi sallallahu alayhi wasallam min al-kaba'ir allah waaw mu ne yéen yéen a ngi jëf ay jëf yoo xam ne euh, moom moo gën a woyof ci yéen ni ma gisee ni ngeen ko woyofale que karaw xam karaw daa woyof fii mu ne karaw gi tegu sama bopp bi damaa yëg diisaay bi dafa woyof waaw waaw waaye hiya adaqu fi a'yunikum min ashar kunna ñun nekkoon nañ na'udduha di jàppe loolee ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam minal mubiqat kii nga xam ne da doon lay alake mooy xadiis 63 bi fa lañ ko gisa kon xam nga ne wallahi buñ tegoon barem mooy baabul muraqaba waaye ni saxaaba ni baar ba fam tolloon ci ñoom képp ku ñu ki teg nga wadd kaa inan man kat waaw koo man di doon da ngay wadd waaw waaw moo tax Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu doon wax waxam joojee ñun suñu misaal ak saxaaba yi dafa mel ni compé euh, euh, euh, da rawante boo xam ne diggante picc ma nga xam ne moom ca kaw asamaan sa la nekk di di rawanteeg benn melentaan ku dul saxaaba yi loo màgg-màgg yow misaalum melentaan nga am ci seen kanam ñoom ñuy picc moomee nga xam ne bu nee nii mu ne fët ñooñu ñooy ñu xam borom bi waaw waxoon naa la yàgg naa laa wax ñoo xam ne dañuy woote seen bopp ci yoonu suufi yi léeg-léeg sax ñu ne moom mii ñenn ñu ne moom mii radiyallahu mooy seen sëriñ di wax wax yu ñàkk teggin ci saxaaba yi non seulement seen sëriñ mere na leen bokkul ci ñoom tus dañoo bokkuñ ci moom dara waaw te ñuy askanaloo ci boppam sax laay wax te nag wàllu yu yëpp c'est ça kon gis nga barem bi wallahi laqad sadaqa ibnu ibnu abd wallahi ibnu ummi abd abdullah ibnu mas'ud wax na dëgg waaw kon mbir mi fii la tolloon de képp koo xamante ne dafa leeroon képp ñi nga xam ne ñu waruloon ñoo julli mooy naafiq boo xam ne dañ koo xamuk naafiq mu leer nañ waaw waaw wala rek nga ngànt moo tax ci ci ci riwaayu bële bu imaam Abu Dawud bi mu wax ko waaw ni doonul woon ñëw dul koo xamante ne euh, mooy euh, euh, marit koo xam ne dafa feebar wala koo xam ne naafiq la boo xamante ne nii bu leerub naafiq la te boobu sax allah te boobu kooku noonu feebar léeg-léeg nga gisoon gaa yi dañ koy jàppoo waaw allahu akbar waaw malgré feebar bi mu feebar waa ji feebar na de ii feebar na de waaye teewul dañ koy jàppoo di ko ëndi waaw ndax ñoom loolu la leen ñoom ñoo xamoon lan mooy ngëneel gu màgg gi nekk ci julli mbooloo waaw dañoo xamoon ñooñu ñooñu rabbahumul Mustafa waaw ñooñ dala yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne nii euh, ku mu yar doy na waaw léegi lu tey mu ne mu ne mu ne lu dul koo xam dafa feebar te sax malgré feebaram boobee léegi nga gisoon ñu ñëw nit feebar waaye du du doyloo ngant ne ah damaa feebar loolu ñu ciy jànge ne nit bu dee man naa tegoo ay coono ngir def loo xam ne luñ ko digal la même bu dee yu ko mettal luñ ko tegul man koo gaar daajoo loolu mën na koo def waaw waaw xot wa la hawla wala quwwata illa billah waaw illa munafiqun qad aw maridun waaye sax in kana al maridu la yamshi bayna ar-rajulayn hatta ya'ti as-salah malgré <laughs> aji feebar ko léeg-léeg nga gis ni feebaroon ñu jàppoo ko di ko indi di ko indi di ba teg ci diggante sàppe yi waaw te pourtant am na ngànt feebar ngànt la waaw feebar wallahi ngànt waaye teewu waa ji dina ñëw ko ñun de dara daluñu waaw la wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al <laughs> moo tax hadis bi nekk loo xam ne eh, ñi la doon wax farata la ñoom dañ cee mooy bu baax waaw ah, hatta Imaam An-Nawawi danaw fii hada kulli ta'kiidu amril jamaa hadis bii lii lépp Ibnu Mas'ud wax radiyallahu ta'ala an day wane feddalikook mbiru julli mbooloo feddalikook mbooloo ñi nga xam ne noonu la feddalikoo waaw waaw Allahu akbar nit ñi dañuy yenu de yenu ay mbir yu diis ngir fekke ko kon nag loolu <laughs> nañ ci bàyyi xel waay hmm. nañu ci bàyyi xel waay kanta ñeneen ñi moom ñenn ñi dañ ne boo lii sunna la quoi euh, parce que euh, euh, yeneen xadiis yi ñooy wone ne yeneen saa salaam dëgg la lii mooy moo tax tout le temps ñu naan la parce que même Hanbali yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne julli mbooloo farata la mais ñoom ñu ëpp ci ñoom teguñ neewuñ nag il faut mu nekk mbooloom jàkka dañ ne même bu dee ci kër yi en tout nekk mbooloo. waaye fii mu gën a feddale koo taloo ñépp ci dëgg dëggu d'accord mooy ci jàkka yi waaw ci jàkka yi fa la gën a feddale ko waaw paa këne rek euh, sa waay yow yéen daal seen kër yi ngeen di toog tout le temps parce que ku nekk manoon na def loola ah. ne man sama famille daal man ci jàkka ji la ci sama kër te loolu la Ibnu Mas'ud di wax nii yaa ah. waaw man seetlu naa ne kenn ku nekk ci yéen daal jàppe na këram ab jullikaay waaw te bu ku nekk defoon loolu ngeen bàyyi li nga xamante ne mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam bu boobaa da ngeen di sànku waaw kon di ngeen bàyyi tërëriñu yonent saa bu ngeen ko bàyyee la kafartum waaw si ngeen di commencer di bàyyi par ndànk ndànk nànk nànk ndànk lu ñëw ñu ne la garaawul moo tax loolu dañ ci jàng nit du lax si si diine waaw du lu ñëw ñu ne la moom ça garaawul quoi waaw ci yoo xam ne bu doon sa suuqu dunyaa la mbiru àddina la doo nangu ñu ne la garaawul noonu rek nga bàyyi kon wallahu ta'ala a'lam